Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabi as-saabi'i wal xamsiin ba'da al-mi'a wa anhu radiyallahu anhu ani nnabiy sallallahu alayhi wa sallam fi salaati ala al-janaaza allahumma anta rabbuhaa wa anta xalaqtahaa wa anta hadaytahaa lil-islaam wa anta qabadta ruuhahaa wa anta a'lamu bi sirrihaa wa alaaniyatihaa ji'naa shufa'aa'a lahu faghfir lahu rawaahu abu daawud rahimahullahu ta'aala qaala al imaam al haafiz an-nawawi rahimahullah ginnaaw bi nga xamante ne nii moom lañ gis ci suñu jotaay bi ñu génn xadiis 937 ci buntu bi ñu nekk ci garab gi. Euh, ci wala garab ci tool numéro euh, muy garab numéro cent cinquante sept baabu ma yuqra'u fi salaati ala al janaza mu doon xadis bi mu doon an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul idaa sallaytum ala al mayyiti fa axlisuu lahu du'aa walillahi alhamdu wal minna day ñu gis bi ci tegu muy 938 mu ne wa anhu mu ne bii mu ngi koy jële ba léegi ci sayyidina mawlana abu hurayra radiyallahu anhu an nabii mu koy jële ci ndaw ci yonent bi ñu solo alayhi salatu wassalam fi salati ala ci julli xam ne moom lu doon jullee néew la wax mu lii la wax allahumma eh anta yow da rabbuha mooy janaasa gi loolu lay wax janaasa bi la jël def ko annexe ko mooy ha waaw anta yow rabbuha yaay boroomam néew bi tëdd wa anta ta yow de xalaqtaha yaa ko bindoon de waaw wa anta ta yow hadaytaha lil islam bi muy dund yaa ko gindi woon ci l'islam ci l'islam la ne woon wa anta ta yow mi ko gindi woon ci l'islam qabadta ruhaha yaa ñëpp yaa jël li nga xam ne mooy ruuxam wa anta te yow a'lamu yaay ci na xam bi sirriha ci mbuutam wa alaniyatiha ak li feeñ waaw li feeñam yaa ko gën xam li nëbboom yaa ko gën xam li feeñam yaa ko gën a xam ji naa dañ laa dikkal nag shufa'a la di ko tinu di ñaan nga rammul ñu ko di ramm nekk ay rammukat lahu ñeel ko ngir nga daal di ñu ciy seet daal di koy jéggal faghfir lahu kon nag borom bi yàlla na nga ko jéggal mu ne xadis bi rawaahu solo na ko Abu Dawud da al imam Abu Dawud eh, as-Sijistaniyu rahmatullahi alayhi waaw eh, laaj bu njëkk bi moy est-ce moom dong ko solo ñu ne la xadiis bi sëriñam al imaamu Ahmad ibn Muhammad hmm? eh, moom itam jiitu woon ko kon mook taalibeem bi la imaam Abu Dawud ñoo ko solo bon ci biir niñ doon gis sinon am na ñeneen ñu ko solo al imaam Abu Dawud mu ngi ko indi ci kitaabul janaa'iz baabu du'aa lil mayyit nga xam ne taa yi mu ne rawaahu Abu Dawud rek buntu bi la nekk mu ne haddathanaa Abu Ma'mar Abdullah ibn Amr mu ne ki ñu nettali euh, Abdullah ibn Amr la tuddoon muy Hajjaj Maysara Ah, Abu Ma'mar al-Basri at-Tamimi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abdul Waaris mu ne kii nettal ma Abdul Waaris Abdul Waaris ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi al-Anbari mawlaahum Abu Ubayda at-Tannuri al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu haddathana Abul Julaas Uqba ibn Sayyar mu ne nettal nañu Abul Julaas tuddoon Uqba ibn Sayyar ñii nag ne Uqba ibn Sinaan la woon ñii ne eh, non ibnu Sayyaar mais ibnu Yasaar la woon mu xaw si woon daal Abul Julaas ash-Shaami al-Basri euh, as-Sulami rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathani Ali ibnu Shammaax mu nekk ñu nekk li ma nettali man dong mooy Ali ibnu Shammaax di Ali ibnu Shammaax as-Sulami euh, ñii nag nee nañu Usmaan la am nañu ne non Usmaan la ibnu Shammaas ah waaye Ali ibnu Shammaas dinañ gis léegi al imaam. Hmm? te loolu njuumte la du Usmaan <laughs> waaw Ali la mais euh, imaam Shu'ba moo doon juum naan euh, doon ko woowee Usmaan ibn Shammas comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam Abu Dawud mii di waxe léegi rahmatullah ala al kon mu ne Ali ibn Shammakh moo ma nettali man donc mu ne qaala mu ne shahidtu man de fekke na waaw teewe naa Marwaana ab xew-xew boo xam ne Marwaan menn gouverneur de Médine <laughs> bokkoon ci Omeyyades yi mooy Ibn al-Hakam ah, ah rahimahullah sa'ala Aba Hurayra doon laaj Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne ko kayfa sami'ta rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli ala al-janaza ne ko Abu Hurayra yow naka nga dégg yeneen nan nga dégg yeneen saa salaam doon jullee néew mooy lan nga dégg mu ko doon ñaan qaala Seydina Abu Hurayra ne ko ama alladhi qult ah ndax lii daa bokk ak li nga xamante ne moom nga doon wax léegi ah, ah daa ànd ak li nga doon wax léegi <laughs> qaala naam nee na mu ne ko waaw xaala kalaamun léegi nag muy def mise en opposition pour leeral ne kalaamun kaana baynahuma qabla zalik mu ne benn kàddu la daa amoon bon benn wax bu doxoon seen diggante Seydina Abu Hurayra ak ki nga xam ne mooy Marwan léegi après bi ñu waxee lool ba pare Marwan daal di ñëw nag di ko laaj naan ko ba pare laaj ko lii waaw mu ne ko yow euh, ndax da nga koy daa bokk ak liñ doon wax sànq ah ak ah, d'après liñ doon ak liñ doon wax li li may laajaat ah nga may laaj <laughs> mu ne ko waaw xaala mu ne Seydina Abu Hurayra dinañ ñëw ci loolu insha allah Seyd xaala Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra ne lii laa dégg yoon saa salaam wax allahumma anta rabbuha wa anta xalaqtaha wa anta hadaytaha lil islam wa anta qabadta ruhaha

Ah, rahimahullahu taala moom daa juum ci ñim doon woowe waa jii nii moom nee na fii moom Ousmane la ko doon woowee alors que waa ji Ali la tuddoon waaw waaw léegi nag eh, mu ngi noonu léegi nga ne ma mais lan moo xewoon ñu ne loolu imaam Ahmad wax nañ la te eh, ne na ko imaam Ahmad rahimahullah eh, am na ci benn dane euh, Ali ibn euh, Shammah muy euh, ci fekk boobu ba ci boppam imam comme que imam <laughs> comme que imam Ahmad moom càll yenn ci càllaleemi indi na ko ci ay ñeenti bërëb mais benn bi ci dafa ne haddathana Yazid dana nettali nañu Yazid ci musnad Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne haddathana Yazid di Yazid ibn Harun ibn Zazi al-Wasiti ne bon Euh, al-Wasiti ñu ne noonu al-Bukhari al-asl rahimahullah léegi moom mu ne akhbarana Shu'ba mu ne ki ñu xabaare mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam mi ne doon al-Wasiti al-Basri rahimahullah amirul mu'minin an al-Julas mu jëlee ci al-Julas mooy Uqba bi ñu la waxoon sànq Abul Julasi rahimahullah an Uthman ibn Shammas gis nga moom Uthman la wax alors que waa ji Ali la tudd moom la imaam Abu Dawud ne daa juum fii mu ne annahu qaala mu ne sami'tu Aba Hurayra mu ne man dégg naa Seydina Abu Hurayra man euh, Ali la kon mais soo moom moo ne Usmaan ibn Shammas mu ne dégg naa Abu Hurayra wa marra alayhi Marwan fekk Marwan monsieur le gouverneur da koo romb fa qaala ba'da hadithaka ya an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam aw hadithaka an rasulillah sallallahu alayhi wa raja'a mu ne ko yow lenn ci sax hadith yi nga xam ne moom ngay nettalee di ko jële ci leen sallallahu alayhi sax sa nettali ngay jële ci leen sallallahu alayhi gi raja'a mu daal di dellu si faqul naa mu ne ah al aana yaqa'u bihi tay de moom boo mayul dina dal Seydina Abu Hurayra mooy <laughs> qaala kayfa sami'ta ba pare mu ñëw ne ko mais nan nga dégg sax euh, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli ala al janaa'iz ne ko mais lan nga dégg yonent sallallahu alayhi wasallam di jullee di wax bi muy jullee néew yi qaala mu ne ko sami'tu yaqul anta xalaqtaha wa anta razaqtaha wa anta hadaytaha lil islam wa anta qabadta ruhaha ta'lamu sirraha wa alaniyataha ji'na shufa'a faghfir laha kon gis nga nii la ko al imaamu Ahmad daal di indee fii eh, eh, bon am na boo xamante ni nii da kaana Marwan imaam Ahmad ba léegi ci musnad Abu Hurayra boobu Ali ibn Shammas eh, boobu ba léegi Shu'ba la ci Shu'ba la jaar moom Usman lay wax mu ne kaana Marwan yamurru ala al-Madina waaw mu ne Marwan da doon romb Madina loolu mooy la mooy du da doon romb jaar la dem yoonam noonu moo doon monsieur le <laughs> waaw <laughs> waaw léegi nag euh, mu ne daa bëgg wax daa romb benn jataay Medina foofale ala saakini afdalu salaatu wassalaam qaala fa yamuru bi abi hurayra wa huwa yuhaddith mu romb sayna abu hurayra di jàngal xadis fa qaala ba'da xadiisaka ya abu hurayra mooy abu hurayra seetaatal sa lenn xadis ngay nettali qaala summa mada ginnaaw gi mu bi mu ko waxee loolu mu continuer summa rajaa waaw bi mu ko waxee loolu mu continuer après defaat demi tour euh, dëppaat Euh, fa qaala mu ne ko ya Abaa Hurayra yow Abaa Hurayra mais kayfa sami'ta euh, Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli ala al-janaaza ala al-janaaza ala al-janaaza loolu yàgg na ci taxaw doo dégg qaala mu ne xalaqtahaa aw anta xalaqtahaa mu ne Shu'ba alladhii shakka Shu'ba moo sàkka moo siki sàkka wa hadaytahaa ila al-islaam wa anta qabadta ruuhahaa ta'lamu sirrahaa wa alaaniyatahaa ji'naa shufa'aa faghfir lahaa nii la ko al imaamu Ahmad indee ci ñaari mais wax nañ la ci ñu doon yàgg a gis hadis bi du ñoom ñi kefee ko solo ñi doon yàgg a gis nii la mooy kutubu sitta lañ doon jël imaam imaamu Maalik imaam Ahmad voilà rahmatullah alayhi moom lañ bu àgg di gis mais sinon as-Sunan an te euh, indi na ko ci sunanul kubra xam nga buñ naan kutubu as-sunanul arba'a imaamu an-Nasa'i as-sughra bu ndaw bi la ñuy wax voilà mais indi na ko ci al-Kubra naka noonu al imaam al-Bayhaqi indi na ko euh, ci sunanam tamit al-Kubra ah naka noonu at-Tabarani indi na ko euh, ci al-Awsat ñoom imaam Ibn Abi Shayba indi na ko ci Musannaf euh, loolu léegi al tamit eh, non borom kii nu mu tudd hmm, sunanul foofu leeral na fii li nga xamante ne ni moom la. Euh, Marwan wax dëgg-dëgg Seydina Abu Hurayra ba Seydina ne ko ndax danga may laaj daa après li nga wax li nga ma wax sànq nga may nga may laaj day bokk mu ne ko waaw dama lay laaj malgré ça <laughs> foofu al imaam al Bayhaqi rahimahullahu ta'ala ci baabu du'a fi salati ala al janaza ci kitaabu sunanul kubra mu ne faqad akhbarana Abul Hasan ibn al Fadl mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Abul Hasan ibn al di Abul Hasan moom nag Muhammad la tuddoon ibn al-Husayn ibn Muhammad ibn al-Fadl ibn Yaqub ibn Yusuf ibn Salim al-Baghdadi rahimahullahu tabaraka wa taala léegi moom moom moo ko jële euh, sëriñam boobu moom moo ko jële mu ne am ba ana Abdullah ibn Ja'far mu ne daal nañuy nettali Abdallah ibn Ja'far ah, ibn Dastawayh ibn al-Marzuban Abu Muhammad al-Farisi an-Nahawi rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala léegi mu ne haddathana Yaqub ibn Sufyan moom mu ne ki ñu nettali mooy Yaqub ibn Sufyan di Yaqub ibn Sufyan ibn al-Jawan al-Hafiz Abu Yusuf ah, al-Farisi rahimahullahu mu siiwoon ah, ci al-Fasawi voilà rahimahullah muy Yaqub ibn Sufyan qaala mu ne haddathana Sa'id ibn Mansur mu ne ki nettali mooy Sa'id ibn Mansur ibn Shu'ba al-Hafiz Abu Uthman al-Khurasani al-Marwazi al-Makki at-Taliqani rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Isma'il ibn Ibrahim mu ne nettali nañu Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam mooy kan ibn Ulayya moo siiwoon ibn <laughs> Euh, mais bon bëgg ko woon nag waaw imaamul hujja voilà thiqatun hafiz la borom euh, euh, taqrib at-tahdhib ibn hajar wax non yàgg nañ ko fi abu bishr rahimahullahu ta'ala muy ibn ulayya mais nag bëggul woon lool muy ibrahim isma'il ibn ibrahim qala mu ne hadathana ziyad ibn mikhraq mu nekk ñu nettali mooy ziyad ibn mikhraq abu Haarisi al-Muzani mawlaahum al-Basri rahimahullahu an Uqbata ibn Sayyaar moom lañ gis sànq Uqba ñii ne Sayyaar ñii ne Yasaar nangam ak nangam muy Abul Julaasi rahimahullahu ta'aala an rajulin fii bon mais <laughs> an rajulin fii nii dana rajulin voilà mooy koo xamante ne xamuñu ko mais gis nañ ne ci Shammas mi euh, euh, Seydina Shu'ba di waaye Usmaan euh, moom la qaala kunna qu'uudan ma'a Abi Hurayrata mu ne dañoo masa toog ak Seydina Abu Hurayra mi nga xam ne ñi na Abdurrahmaan ibn Sakhr ñi na Abdurrahmaan ibn Ghanm ñi na Abdullah ibn A'id ñi na Abdullah ibn Aamir ñi na Abd ibn Abdullah ibn Amr ñi na Sikiin ibn Zawma Wazma ibn Wazma banim jeexe bari woon na radiyallahu anhu neen dañoo ne war a moom fa qaama alayhi marwan marwan daal di jóge nii ñëw taxaw mooy tiim ko fekk ko fi mu toog di jàngal xadis fa qaala mu ne ko ya aba hurayrata ma tazaalu tuhaddisu bi la na'rifuha <laughs> ne ko yow abu hurayra yow du dañ ngay ay xadis yoo xamante ne ñun xamuñu ko waaw c'est normal xam waaye marwan ay kan <laughs> xam nga lu tax parce que sayna <laughs> abu hurayra lim takk lool yàgg dañ koo wax waaw <laughs> te moom mi doon na ko testé ba gis waxoon nañ ko fi gis gisa waay saay mokkalam man jaay jaaxal na ma voilà <laughs> mais mu ne ko yow Abu Hurayra doo dañ di nettali ay xadiis yoo xam ne xamuñu ko gisoon nañ Mawlana nu Umar radiyallahu anhu bi ñuy wax ci xaraarit yi ku fekke ab ab néew fay <laughs> montagne yiw ya bam naan ah benn riwaay mu romb Abu Hurayra naan koy Aba Hir ah Abu Hurayra Abu Hurayra doo seetaat li ngay nettali ci leen saa saa seen Abu Hurayra dem ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha laaj ko <laughs> yaa ummul mu'minin ndax déggoo yeneen saa salaam muy wax hadis bii mu ne ko waaw ah, wow ah kay waaw sayyidina Abu Hurayra tegal na ko ci nekk boo gisee man yii yëpp ma amoon ko <laughs> xam-xam yi te yéen amu ngeen ko woon mooy man damaa doyloo woon man soxlaw ma woon dara ci yeneen saa salaam lu dul lu muy dugal dant bu muy def sama gémmiñ ak hadis yi muy jàngale amoon beneen soxla waaw <laughs> waaw. bu nit ñi absenté maa ngeeg moom bu ñu teewee maa ngeeg moom mu ne ko yow yaa ginoon a taqoo ki yonent saa sallam ki ñun te yaa gën a xam xadiisam kon Marwan mii nga xam ne moom du du saxaaba loolu moom daa gën a téye aay moom mbir yi daal di ëlëmu ci boppam voilà li naa Seydina Abu rek di nekkal te xamu ko <laughs> voilà ndax manu la nekk balance ku la sut manoo nekk balance mukk waaw waaw ku la raw du ñàkk mukk muy wax ay xam-xam yoo xamante ni day ëlëm sa bopp ndax xamoo ko yoo xam da nga koy dóor a loolu laa bëgg wax gan moo la sut moo la raw <laughs> jeex na waaw léegi nag mu naa ko ya Aba Hurayra yow ma tazaalu doo dañ tuhaddisu bi ahadith la na'rifuha yow doo dañ di di di waa ay hadith yoo xam ne ñun xamuñu ko summa antalaqa ginnaaw gu mi nag summa raja'a ginnaaw gu mu dellu ilayhi fa qaala mu ne ko ya Aba Hurayra kayfa salaatu alal mayit mu ne ko Abu Hurayra radiyallahu anhu mais nan la ñuy jullee ci qaala sayna Abu Hurayra na ko maa qawlika anifa ne ko yow nan nga may laaj lii boole koog lee yow sànq mooy moo nar koo bëgg a wax ne wax ji nga wax waxu inkaar lay doon waaw fekk may jàngale xadis nga romb ma naan ma ay du deñ di doo di wax loo xam ne ñun xamuñu ko xadis yu ñu xamul ba pare ñëw di ma laajaat di ma laaj xadis ah. mu ne ko ah, maa qawlika ah maa qawlika anifa yow da yow noo may laajee te nga wax li nga wax léegi mu ne ko naam waaw dama lay laaj <laughs> waaw loolu it mën na nekk ne Marwan. te li li li gën a euh, bi gën a rafet bu ñu am ci moom mooy waxu ko woon rek ngir euh, day mel ni li li bon liñ doon waxal Ibnu Umar mooy est-ce que seetaatal est-ce que doo juum ci yëf yi ndax yi ngay nettali am na yoo xam ne ñun xamuñu ko bari bari na yoo xam ne xamuñu ko waaw ngir mu de vigilant ci li muy nettali waaw léegi nag mu ne ko kon nag yow nan nga may laajee après mu ne ko waaw dama lay laaj ngir xam nga xam ne ne malgré tout li muy wax dëgg la. mooy lépp lu mu nettali dëgg la sauf que comme que yi muy nettali daa bari moo ëpp lu mu nettali est-ce que mooy euh, est-ce que doo juum est-ce que amul yoo juum voilà mais euh, teewul bi nga xam ne nag ci la soxla xam lii mu ne ko mu laaj ko ko Seydina Abu na ko yow loo may laaj lii ak danga may laaj après euh, ak li nga wax sànq qaala na mu ko kunna naqulu allahumma anta rabbu waa nii kon la nga gis kon fi wax ji dikke noonu la voilà te euh, al imaam al Bayhaqi da koo tegale da koo tegale da koo tegale xadiis bi di tegale di dem di tegale hmm. euh, am na benn boo xam ne euh, boobu Shu'ba ci moom la jaar comme niñ ko gisee ci riwaayu imaam yi nga xamante ne nii mooy yu ah imaam Ahmad yi voilà Shu'ba an Julaas moom Julaas la wax muy Abu Julaas qaala sami'tu Usmaan ibn Shammaas qaala foofu Usmaan ibn Shammaas dane ba'athanii Sa'iid ibn al-Aas ila al-Madiina wa kuntu ma'a Marwaan fa marra Abuu Hurayra fa qaala ba'du hadiithika yaa Abaa Hurayra fa madaa thumma aqbala fa qulnaa al-aana yaqa'u bihi voilà foofu dane man da Sa'iid ibn al-Aas moo ma yebal yónni ma Madiina ala saakina afdalu salaatu wa salaam muy Ali ibn Shammaas Shu'ba an Usmaan radiya rahmatullahi alayhi nee na wa kuntu ma ba ma ñëwee Medina nag ma nekk ak monsieur le gouverneur di Marwan fa marra Abu Hurayra sayna Abu Hurayra robb fële dane sayna Abu Hurayra roayile moo doon jàngale Marwan robb waaw fa qaala yu ëpp nag loolu la wax mu ne ko ba'da hadithika mooy seetaatal sa yenn hadith ngay nett ya Abu Hurayra fa mada après sayna Abu Hurayra eh, eh, fa marra eh, mooy mu romb summa aqbala fa qulna al ana yaqa'u bihi mu dellu si tay rek lay dal ci kawam fa qaala kayfa sami'ta naka nga dégg rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli ala al-janaza fa qaala anta xalaqtaha aw xalaqtahu fa dhakara mithlahu illa annahu qaala ta'lamu sirraha wa alaniyataha mooy yenn yi da ngay gis day def day haa yi day jël def ko haa am yoo xam ne après dane non dafa faghfir lahu wa ndax dane anta xalaqtaha allahumma anta rabbuha wa anta xalaqtaha wa anta hadaytaha lil islam wa anta qabadta ruhaha wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyataha ji'na shufa'a lahu faghfir lahu ci bii ñu yor am na yoo xam ne faghfir laha comme ni ñu ko gise woon sànq euh, loolu am na comme ah na ko hmm, euh, mu ngi noonu al imam al euh, abu dawuda indee na ko noonu al imamu kii imamu kii boobu al bayhaqi indee na ko noonu Euh, ci hadith numéro soixante dix soixante fi salat ala al janaza kon mu ngi noonu lool moo jëm ci wàllu taxrij bi nag mu des ben affaire mooy ana lëkkaale bi nga xam ne sinon bu dee sayna abu euh, abu daawuda moom bi mu defee ha ha yi dane lahu comme ni ko saahibu euh, ar-riyaad muy al imaamu an-nawawi rahimahullah daal di toxale ah. kon xadis bi eh, dafa nekk xadis boo xam ne eh, mu ngi noonu léegi nag mu des mu des waa mais ana lan lañ mën a jàng fii ah dañ naan la lëkkaaleem premièrement ta jàngale bu njëkk bi ñaareelu njàngale mooy maa yuqra'u fi salaati ala al mooy beneen beneen ngi mooy allahumma lan lañuy jàng bu ñuy eh, jullee néew beneen ngi allahumma anta rabbuha wa anta xalaqtaha wa anta hadaytaha wa lil islam wa anta qabadta ruhaha alhamdulillah na loo xam ne bëggoon nañ ko wax xam naa dañuy bàyyi ba dernier kii bi eh, jataay bi lu al imam sahibu nayli ash-Shawkani wax rahimahullah bi mu naan gis nga ñaan yi nag rot boo seetloo xadiis yi ñu fi romb waxu la ne yoneen saa salaam ci ñeenteelu ràkk bi la ñaan wala ci ñetteelu rakka bi wala ci ñaareelu rakka bi léegi loolu imam Shawkaani yi dina ci ñëw même bu dee ne hadis bu mujj bi muy Abdallah ibn Abi Awfa boobu leeral na en tout cas benn ñaan boo xam ne def na ko ci ñeenteel bi mu defee ñeenteelu maanaam rakkat kabbaar bi voilà euh, mais loolu tekkiwul ne ñaanu loon avant ci yeneen kabbaar yi loolu dinañ ci ñëw li saahibu nayli insha allah j'espère que insha allah moo ko fàttewul ñal imam Ash-Shawkani di wax rahimahullah kon mooy eh, eh, bii dañ ciy jàngalan ke ne beneen lu ñuy wax a ngi ay sa boroom yow de yaay boroomam kii wa anta xalaqtaha waaw léegi nag bii nii par exemple boo jëlaatee bii day delloog la imaamu Shawkani doon wax ne nag bul jël di di di di di changer dama ir naan bon comme que daal affaire bi góor la euh, bon kon bu boobaa nañu wax euh, anta xalaqtahu non nañ ko waxe nii ni mu rote nañ ko waxe noonu parce bu dee nga xam ne hu la allahumma faghfir lahu allahumma ighfir wa aafihi waafu anhu yooyu euh, mooy hu bi day dellu ci almayit waaw boobu nekkul di xool ndax góor ak jigéen almayit ki faatu rek waaw fii tamit dañ naan comme que jinaasa lay wax wala janaasa loolu moo tax mu daal di koy def haa allahumma anta rabbuha wa anta xalaqtaha wa anta hadaytaha lil islam wa anta qabadta ruhaha wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyatiha ji'na shufa'a lahu léegi nag mu delluwaat ci lahu mooy almayit waaw njëkk nañ nag di la ñaan rammo ci ki nga xamante ne mooy ki génn àddina nii waaw léegi nag faghfir lahu yàlla na nga ko jéggal mu nekk góor ak jigéen loolu bàyyi ci xel loolu la imaam Ash-Shawkaani doon wax mu nekk loo xam ne mooy jaru nga koy soppi voilà waxe ko ni ko yeneen saa salaam waxe waaw kon beneen ñaan ngi boo xam ne daay bokk ci li nga xamante ne nii moom lañuy wax nit ki euh, bu génnee euh, àddina ñu koy jullee lii lépp ay ñaan la yoo xam ne nit ki mën na cee tànn bu ko neex wala comme li imaamu Shawkaani rahimahullah di wax ne wala sax nga jàpp yii rot fii comme imaamu Nawawi dajale fii rote ci yonent bi alayhi salaam bu ci nekk nga jàng ko waaw lépp bu ko defee yow matal nga lépp ndax li am solo ci julli eh, jullee néew mooy ñaanal gi ñu koy ñaanal tinu ko boroom bi ñaanal ko borom bi jéggal ko te yërëm ko te loolu nag comme que yii rot na yeneen saa salaam indi ko wax ko ñu jël yooyee bu la neexee nga fexe li gën moom noonu la ko jàppee mooy boo defee allahu akbar fatiha bi après bi ci tegu julli ci yeneen saa salaam nga ñaan indi benn ci ñetteelu kabaar bi boo ko defee nga dolli ñaan ci yii nii nga am yoo ci tànn ñaan foofu ñeenteel bi boo ko defee ba pare nga am yoo ñaan voilà après nga seulement mu ngi noonu kon loolu noon bon léegi ak ñi nga xam ne mooy ñaan boobu est ce que daa war a taxaw loolu nañ ñëw ci xadis mujj bi waxoon nañ ci tuuti li imaamu Nawawi bi ñuy def mbëmbëstal mi introduction bi mu defoon ne Euh, pas mu def comme li am awaam yi di def ñu bari ci ñoom nga xam ne ñeenteelu kabaar bi dañuy kabaar rek sëlmal non nga taxaw fa ñaan waaw mais loolu du affaire awaam kese <laughs> <laughs> loolu daa am xam ne te boroom yoo xam noonu lañ jàpp dañ jàpp ne non ñeenteelu rakka bi ne allahu akbar après ngay sëlmal da da ngay sëlmal <laughs> rek waaw loolu euh, daa am ñoom fu ñu ko teg quoi. léegi nag kon mu ngi noonu hmm? kon beneen a ngi boo xam ne bu am solo la muy ñaan goo xam ne day wane ne borom bi a ah, delloo xam reconnaître ne mooy alxaaliq mooy ar rabb mooy alxaaliq allahumma anta rabbuha huwa rabb kon wa anta mooy alxaaliq wa anta mooy alhaadi ila siratil mustaqim borom bi mooy di gindee di jëme ci yoon wi nga xamante ne ni mooy wu jub wi waaw te loolu la ràng yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw wa innaka inna eh, eh, la tahdi eh, ne ko dëgg dëgg yow di nga génnee di gindee teg ci yoon wi nga xamante ni mooy jubbi waaye kiy gindee dëgg dëgg dëgg di def xol ya nangu la nga xam ne mooy yiw mooy borom bi tabaraka wa taala lil waaw nga xam ne loolu fadlullahi la nekk ci diine loolu jàmbe du du mayu kenn wala effort kenn wala manul woon a ñàkk deme nii déedéet mooy fadlullahi alazim la waaw almahd waaw amul parce que diwuma jur manul woon a demee noonu du dëgg waaw parce que am nañu la gën fuuf jur ñoo xamante ne baaxuñ Seydina Nuux yonent la alayhi salaatu wassalaam borom bi xamal nañu ne doomam di muccul waaw te pourtant ab yonent ko jur ba pare di ko woo nekkul da ko jur après non da ko woo waaw di ko woo pourtant gëmul tus waaw kon loolu manoo teg rek euh, ci voilà euh, euh, bon ma lu woon a demee nii quand même man non non non wa naada nuuhu rabbahu fa qaala rabbi inna ibnii min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul haakimiin lu borom bi wax qaala yaa nuuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru saalih voilà voilà bo Seydina Nuuh ne borom bi keroog bi mbënd mi amee ba mu defaree gaal ga moom eh, ña gëm yéeg doom ji nanguwula yéeg waaw sëy naa nuux nag woo borom bi naan ko ah sama joom de ci sama waañooñ la bokk te sa digge dëgg la te yaay ki yaa gën a xare ne ñi nga xam xamante ne ñoo a àtte ñiy àtte mu ne ko yaa nuuxee nuux innahu laysa min ahli bokkul ci sa mooy bokk ak yow pas-pas te ñi bokkul ak yow pas-pas même bu dee yaa leen jur côté boobu duñu say mbokk moo tax ab ci suñu sariya laa yaritu waaw waarisun laa yarisu ka mu'minun wala muslimun kaafir waaw kaafiraat laa yarisu ah laa yatawaarasu al wal kaafir ñaar ñoom du ñu doonante ci suñu sariya waaw ndax lan bokkuñ même bu dee ne ki yooyu doom di ki yooyu bàyyi kon mu ngi noonu kon loolu manoo teg naan ay wala man woo deme nii parce que diw mi ko jur ci to ci famille bu kii bu sell la jóge loolu du loolu du waxu dara waaw <laughs> ngëneelu yàlla képp la waaw boobu ci génnee du doon dara waajooju kon yow yaa ko ginde eh, lil islam wa anta qabadta ruuxaha waaw loolu mu nekk ay pas-pas yu baax yu jullit wara waaw ku dee yàllaa la faat waaw eh, ay ñoom diwla la waaw di leen tam dëmm comme liñ ko yàggee wax di leen tuumaal ah non mu koy mam fa demee lam fa lekk ba mu fa jógee ba léegi alors que yooyu yëpp mooy yow sa kër sax léeg-léeg nga denc ceeb bu forox wala ceeb boo xam ne wala ni nga ko toggee nga am intoxication alimentaire waaw loo xam ne danga koy lekk ci biir lekk gi la boo xamante ne nii ndeke am na lu ci soppeeku du lekk ko jural la ay métti biir ba mën na laa yóbbu laa bi siina jënd ay nen daal di yem omelette defar ndekete yu nen ya baaxut waaw mu yóbbu la laa bi léegi nag bu dee keneen la yow da ngaa dem fenn ñooñ servir la ko après nga ñëw léegi gars yi voilà ñoom la nangam ak waaw bés waxee loolu nag bés boo fi nee nag di tay taylu hmm, jël sa oto yoroo permis di dawal nu la neex mbëkk ay nit kenn du ne moo kon dañ naan euh, borom bi anta qabattaha wa anta qabattaruha ñu bàyyi waa ji dem ñu ne waaw dañ naan qabattaruha borom bee jël ruuxam waaye daa am ci ñum jaar waaw comme que waa ji nag ci moom la jaar ah te ci càgganam la woon bu boobaa dañ koy teg conséquence u ay wa yaa rey nit ci maali foro waaw kay waaw bu dee moo ko tay moom gis ko muy romb mu ne xaaral ma accélérer fël kii xaw ma lu muy taxawaalu fii gars yi dégg ko mu kii mu leer kooku dañ koy rey ci réewum sharia kenn du ne rek ah léegi nañ nekk borom bi daal xabat taruha mu jeex déet xabat waaw borom bi buñ ko jullee loolu la ñuy wax mën nañoo jël ci ñaan yi wax ko waaye du tee ki nga xam ne moom moo def forfait fi njombe gi tax waa ji gaañu kooku lañ ko teg li nga xam ne. moom lañ ko war a teg wallahu taala aalam kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala